intérêt benn bénéfice bu mondee bu mu ciy am loo xam ne côté àddinaam dina ko dox waaw kooku nag mooy sam noonu yow boo ko xamee na nga xam waaw même bu dee dina am xeetu njariñ koy am waaw xam nga saay mi ñëw na rek gis nga nag saay bul dofa gis nga dëkk bii nii yaa ngi nii di doon ñëw France wala États-Unis wala fii nii ci Italie bu ma fi déggal yenn façon ustaas yu foo ngay dégg fii ñu naan la wala ay jàmm ay ay ay ay ay ay ay ay jaay yàqu mbaam ay kii yow sa yoon newu ci waaw bu ko fi dégg ah gis nga boo bëggee am gis nga ñu ngi nii ñun ñii nga gis nga ñun on a des maisons à Louga au Bawol am nañ ay magasins yoo xam ne dañu leen di yónni def import export. waa boo bëggee mel ni ñun sawaay ñoon bu leen déglu ah. urut nga ne voilà xamal li defaa utal dërëm bi ut ko ñoom nag dañoo nekk ñu feeñaa rek nangu ñoo liggéey toog fii ku nar liggéey dara ñu naan la daa xaram yow bu ko déglu ah. gis nga kooku nag mooy sam noonu parce que mu ngi lay pousser ci xam ne yàllaa ko xaraamal te li yàlla xaraamal nga koy def mooy mu ngi wàññi sa àllaxira yow mais mu nee ne di nga am mooy xeetu xeetu ak ak njariñ gooy am fii ci àddina ndax di boo defee loolu mu ne law defal ta bul faale gaa yi oustaz yi wala ñi ay wax naa la lii daa xaraam mais di nga am di nga ay bénéfice di nga am xaalis mais loolu est-ce que mais c'est éphémère mooy yàggul amaana sax nga commencé ko def ñu licencié la amatoo benn liggéey ba pare nag nga dese sa bakkaar yi nga def sa digganteeg sa borom wala nga continuer du ko def ba yàlla rey la ci nga ñëw yow mal nag lan ngay wax sa borom nag di la digal lool kooku mooy sam noonu bu yaboo nga xam ko kooku la ne kooku mooy sa noonu Allahu akbar waaw alors moo tax mu ne wa innama kaana iblis looloo tax gis nga iblis aduwwan lana fi hada lii ma wax man imaamu Nawawi moo tax iblis nekk suñu noonu mooy moom yi nga xam ne ay forme d'intérêt yu ndaw lañ ciy am ay njariñ yu boo xam ne tekku dara yu àddinaay kese la yooyu la jox ba pare ñàkkuloo ñu suñu alaaxira waaw. loolu moo tax mu nekk suñu noon bi gën a mag mu ne wa kaanatil anbiya ci sababu lii ma wax nii moo tax yonent yi mu salaatu wa salaam ñoom salawaatullahi wa salaamu alayhim ajma'in awliyaa'u ha awliyaa lil mu'miniin li sa'yihim fi masalih axiratihim moo yi alayhimu salaatu wa salaam nekk ñi parandooy aliyewu ñi parandool way ngëm yàlla yi lu tax ndax li nga xamante ne nii dañ leen di dañuy dox rek ñoom ci loo xam ne moo yëwanal seen alaaxira di leen gindi ci lu jëm loo xam ne moo leen di may ginnaaw ak foofu foofale mu ne wa nasalullah al karim ñu ngi ñaan nag yàlla mi nga xam ne moo tedd tawfiiqanaa mu tawfiiqal ñu jàppandal ñu wa ahbaabanaa ak suñu soppe yi ñun ñépp ñun imaamu Nawawi wa sa'iral muslimiin ak mbooleem ñu des ci wëñ ñun ñépp rek li mardaatihi yal nañu borom bi jàppandal defal ñu ah, tawfiixal ñu ci loo xam ne ngërëmum kese lañuy may wa an ya'ummana tey ñu ngi ñaan yàlla moo male mu daal di ñuy mataleel ñun ñëpp bi juudihi ci mbaaxam dong wa rahmati ak yërmandeem mu defal ñu li wallahi bu mu ne tari wallah a'lam mooy ki nga xamante ne mooy ki xam <laughs> waaw léegi eh, yemul fii de léegi nañ ñëw ci li mujj rek al imaamu Nawawi non dafa am solo boo taxoon ma ne nii moom yoboo rek ñu yem ci mu moo tax mu ne bi mu waxee lii mu ne wa yanbaghi lil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar an yarfaqa an yarfaqa li yakuna aqraba ila tahsil al matlub war yell na ki nga xam ne mooy digle baax ki nga xam ne mooy digle baax ah wan tey tere li nga xamante ne mooy safaan kooku war na ci moom lan ah an yarfaqa li yakuna aqraba ila tahsilil matlub mooy mu nekk koo xam ne day dal day teey defe ko nu mu gën a rafete ud'u ila sabili rabbika bil hikma waaw mooy mu def ko ci teey akuk dal ak ay ay ay teggin ngir mu nekk li gën a jege lu muy jote li nga xam ne moom lay sàkk mooy ki muy tere lu baaxul mu bàyyi lu baaxul lool ki muy diggee lu baax mu nekk ci loolu comme ni ko borom bi soxla loolu rek mooy biram loolu nag day am ay mooy muy jaar waxoon naa la loo amewul ciy teggin ma ko am ci xëtër ak ay jaay ñàkk teggin ak ak xamaas ak ay kiiwag yooyu di dëgg waaw mu ne faqad qaala ndax dëgg-dëgg wax na al imaamu Shaafi al imaamu Shaafi gis nañ ko fan yéen. radiyallahu anhu muy seen sëriñ ñoom ñoom al Nawawi waxoon naa nag ma ne sëriñam tekkiwul imaamu Shaafi daa toog di jàngal imaamu Nawawi déedéet xaaju ñoo bokk si yegg xaaju ñu bokk mooy ngiiram la bokk mu ngi mel ni naan xanafi la wala maliki la est-ce que ça man mii ngeen di dégg may wax imaamu Malik moo toog ma mooy jàngal ma ma ma comme ni mu nee woon Medina ma toog nekk fekk ko foofu déedéet mooy ci njiiram laa ne waaw kon nag mu ngi noonu kon mu ne qaala wax naa al imaamu Shafi'i suñu imaam bi al imaamu Shafi'i imaamu adduna bi yëpp ah jullit ñëpp radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko man wa'ada axaahu képp koo xam ne dafa waar mbokkam sirran faqad nasahahu wa zaana kooku de kooku ah conseil na ko defal na ko bon conseil te rafetal na ko waaw taaral na mbokkam moom waaye man wa'adahu képp koo xam ne dafa waar mbokkam alaaniyatan ci lu na fàng waaw faqad fadahahu kooku de gàcceel na ko wa shaanahu te ñaawal na ko loolu mooy la bari nag nit ñi léegi lii lañ bëgg lu dégg quoi lii al imaam ash-Shafi'i al-Muttalibi Muhammad ibn Idris radiyallahu anhu di wax nii moom la ñu bari suñu jamono mel ni amatul ñenn ñi xam nañ ko mais dañ cee toog ñenn ñi ñoo xamuñu lii parce que da jamonooy délation lañ nekk mooy waxante lu ñaaw ak feeñal nit ñu amuñu sutura li ëpp nañuy nañuy wane affaire yi rek nañuy wane affaire yi rek ci li nga xamante ne nii mooy nit ki lu bon lim nekk bala ñu yàpp nañ ne daal boo ñëwee voilà ministre bi lim def du noonu da war a ñëw ci rajo bi wala taxaw def benn kii YouTube ñëpp di la dégg nga naan kii li mu wax def lu xaraam loolu bon loolu nangam nangam lii ak nangam ak nangam monsieur le président monsieur le nangam waaw monsieur le diw diw diw le DG diw diw diw nangam ak nangam ak nangam monsieur le préfet diw niveau le maire diw diw diw nangam nangam nangam déedéet du loolu. moo imaamu Nawawi rahimahullah ne képp koo xam ne dafa waar mbokkam sirran ci loo xamante ne nii ci secret la kooku laay biir na ko mooy yow am nga numéro wala am nga koo xam ne man nga jaar ci moom ngir am audience ci moom wala gis ko wala nga bind lettre yooyu yépp daa mën a nekk bu mënee nekk nga jaar ci yooyu nga xam ne secret lay doon. diggante ak moom na ko ah wax ko ci ay teggin comme niñ gis yonent way saa saam di bind leer ni ah bind ko min min diw abdullahi bi yàlla ak ci nga xamante ni daal moom arraaji rahmata rabbi ah di yaakaar rek tey bëgg rek li nga xam ne mooy yërmande boroomam di la ko yónnee yow monsieur le président de tous les sénégalais wala monsieur le président de tous de waaw wala yow monsieur le ministre wala yow monsieur le maire de tous les Kolda eh, Kolda nuñ tudd waa Kolda mooy ku dëkk Kolda Kolda xaw Jurbel waa de tous les Bawol Bawol yow mi nga xam ne yaay buuru Bawol Bawol yi yu mel noonu waaw wala yow mi nga xamante ne yaay buuru Njaambur ainsi de suite wala yaay maire le le le Kébémer ainsi de suite yooyu. nga ne ko nag ah man de dama la doon laayu biir en tant que jullit rek muy laayu biir mbokkam ah lii de nga xamante ni moom laa gis sam yi ngeen koy def loolu de li gënoon mooy ngeen bañ koo def wala ngeen arrêté ko ak lool ndax yàlla kat lii la wax yonent bare sa sam lii la wax ah wa salaamun ala man ittaba al-huda te yàlla na jàmm te jàmm ngi nekk rek ci ki nga xamante ne moo topp li nga xam ne mooy yiw wasalaamu aleykum wa rahmatullah yu mel noonu moo xam bu dee koo ne man nga am audience nga am bu la mayee nga ñëw yéen dégg ngeen huis clos nga wax ko la koy wax nga génn jarul après nga woo ah micro yi ñu di la xaar bi ngay ñëw ñu ngi couvrir ñu kii nga ñëw naan président voilà je lui ai dit qu'il faut ah, yow yaa ci mooy ci wala nga ñëw ah fekk benn waay boo xamante ne kilifa la fa mu nekk DG la wala yu mel noonu def lu noonu nga ñëw taxaw. ci biir tous les salariés te yow mënoon nga dem gis ko ci bureau fëgg ndànk mu accueillir la yooroog loolu nga wax moom ne ko lii nag gis naa ne ci entreprise mu ngi dox mais lii nga nar a doxal nangam ak nanga defoo ko nga bàyyi ñëw taxaw ci kanamu ñëpp ne AG assemblée générale gaa yi ñëw meeting sitting gaa ñëw voilà nga yor micro di jaay le petit Castro xaaru naa leen waaw yow xam nga ne yow yow yow yow yow yow cim yow waaw nan naan kii suñu suñu suñu DRH bi directeur des ressources humaines bi nangam ak nangam wala loolu déedéet kenn du ko defe noonu waaw kenn du ko defe noonu boroom jiit wala ku kii boo koy laaye biir loolu ko dañ koy def en secret kooku mooy laaye biir nga ko waaye boo ñëwee ci publiquement kooku mooy ñaawal nga ko te gàcceel nga ko waaw gàcceel nga ko te nag bu dee autorité la moo day gis ne da nga koo offensé même bu dee li nga wax dëgg la mais nag fa nga jaar la waaw fa nga jaar la nag mooy da ngaa respecté wul naka lañ koy defe wan yoon la ñuy jaar waaw gis nga aw lekk lekk bu la dara dal feebaroo defoo dara ñu toggal la ceeb bi ba mu baax fan lañ koy dugal ci sa bët yi hein wala nga am sa doom mu xiif nga defaral ko ruy ndax manu la yëy ruy bi foo dugal ci biir bi ci gémmiñ gi koy dugal wala ci bët wala ci nopp yi ah <laughs> xam nga ci ci gémmiñ gi koy dugal voilà loolu nag mooy booy booy laaj biir nit ki tamit surtout koo xam ne autorité la wala yu mel noonu wala sa mbokk la mooy naxaafu kooku mooy def ko en secret loolu mooy jël nga lekk gi dugal ko ci gémmiñam mais boo ko bàyyee noonu kenn neewul li nga lekk gi baaxul de. ñépp ci d'accord mais boo ko naree saañ ci nopp yi mooy saway du nii du fii te bu boobaa mën na mën na fël sa loxo bi mooy mu yuuxu la après jël ay répression teg la ko bu dee ko am kattanu lool léegi nag nga nekk fa naan gis nga gars yi bëggu sa partisan yi bëggu ñu leen wax a alors que non non non c'est pas comme ça ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana nga deful wooteel jëme ci sa santé borom ci sa yoonu borom bil hikma ci sa wal maw'izati al hasana ak waaraate bu baax lool nga deful de waaw yaa deful loo hatta munaafiquun al kibaar suñu borom dana wa jaahidhum bihi jihaadan kabiira jihaadal ak ñoom mais jaare ko ci alquran te alquran lépp teggin la jihaad gu rëy waaw Seydina Muusa ibn Imran ak Seydina Haarun ibn Imran alayhim ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam lan la yoon suñu borom wax ñu ngi leen di wax idhaba ila firawna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha suñu waroon na ne idhaba ila firawna ci suuratu Taaha yéen ñaar dem leen alayhi salaatu wassalaam Muusa ak Haaruun alayhim salaatu wassalaam dem leen ci firawna innahu na firawna tagha dépassé na les bornes ci mu waaw bu ngeen demee ci moom nag bu leen ne Firawna la eh Firawna attention yow sa borom nee na dina dugal sa mara déedéet borom mi ne bu lay wax noonu de faqula lahu bu ngeen demee na wax moom qawlan layyina wax ji boo xam ne bu lu woyof la bu nooy la waaw amaana mu fàttaliku wala mu ragal yàlla te Firawna la xam nga Firawna gis nga ne rajulun min ali Firawna tamit lam doon wax. ñëwul ne Firawna eh waaye yow wa qaala rajulun mu'minun min qaali Firawna waaw waaw waaye bi nga xam ne daa bokk ci waa kër Firawna mu'minu aali Firawna rahimahullah wa radiya anhu ba mu ñëwee waxul offensewul Firawna ba muy jàppale Seydina Muusaa Seydina Haarun di woo nit ñi ci lii waaw ah samay ñoñ man de bëgg lu ma leen lu dul yiw bëgg lu ma leen lu dul yiw mooy ci waxu teggin la wax. loolu la wax ak Firawna loolu mooy ay teggin waaw loolu mooy ay teggin waaw waaye doo ñëw di jaay ak xëtërëg ak kiiwag déedéet bu booba al imaamu Shaafi'i ne rahimahullah ne képp koo xam ne ah sa mbokk boo ko waaree ci secret kooku ne laay biir nga ko laay biir nga ko te rafetal nga ko taaral nga ko waaye bu dee koo waar en public eh sorti monsieur le président ñu xam lañ caay caay gi newee wala nga taxaw ci réseaux sociaux yi wala dem ci rajo yi monsieur le procureur waxul dëgg kàcc kat la bàyyil kàcc monsieur le ministre loolu du waxu jullit bu yeewu yàlla tere boroom xam-xam yàlla tere ku ray yor kuy yor roy yonent bi alei saatu waaw woo ndax bu boobaa takkal nga ko ñaawal nga ko te gàcceel nga ko waaw mu ne wa mimma imaam nawawi ba léegi ñu ngi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj Hajjaj rahimahullah boo mu ne mimma yatasaahalu aktharu an min haadha al mu ne bokk na ci li nga xam ne li ëpp ci nit ñi dañ koy sàggane ci buntu bi mooy maa idaa ra'a insaanan yabi'u mataa'an mu'iban aw nahwahu mooy waa bu dee kenn ci nit ñi dafa gis kenn koo xam ne day jaay ab marchandise boo xamante nii dafa am ayib mooy marchandise mi dafa am ayib de wala yu mel noonu fa innahum la yunkiruna daal kenn du wax dara kenn du ko ñëw na ko ah diw sa marchandise mii mooy loo xam ne vice caché la nit ñi xam ko au lieu leeral ko ko ne ah, sëñ bi xanaa gisoo sa marchandise mais nga leeral ko bu dee ne am na vice caché doo ko bind fii wala leeral ne daa am lii wala kuy jënd nga ko ko mais kenn du ko wax waaw voilà tamit ya'rifu yu'rifuna al-mushtari bi 'ayni bi 'ayni wala yu'arrifuuna te duñu xamle duñu xamal al mushtari ki al mushtari ki ñëw di jënd bi aybi waaw waaw la ya'rifuuna al mushtari bi aybi duñ ko xamal li nga xam ne mooy ayib bi duñu ko xamal ayib bi waaw dañuy bàyyi waa ji li yées sax Imaam An-Nawawi li am na lu ko gën a yiis rahimahullah mooy ki nga xam day ñëw. xam ne lii am nag mu naan ko waaw jëndal kii de nga laaj ko mais diw man de damaa bëggoon a jëndoo sa waay sa waay mais loolu loo ji kii mu naan la wax loolu de dara ne lool loolu kay baax waaye jënd ko affaire bi paan mu naan wax xamoon na ko waxu ma ko mais moom ci ko poussé woon looloo fi am nit ku ñëw bëgg ah di war a takk soxna yow nga xam ne soxna si jikko yu yées la wala soxna si ñëw di la laaj waa ji ko war a takk nga xam ne waa ji amulu muñ amulu yar amulu teggin amul dara diine nga ñëw naan ko waaw non moom kay masha allah moom kay yal leen borom barkeel wala yu mel noonu nëbb ko loolu waa ji dugg ci gis yooyu ah non ko def ay leen rek gars yi yooyu nag ñoo yow bu dee ñi lay wax mooy rek ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo ñëw fekk loo xamante ne yow vice caché la ñu xam ko te waxuñ ko kii jënd kook lañ lay wax ne loolu mooy li nga xam ne moo bari ci lee ci ci jamono ji loolu mu ne wa hada loolu nag xata'un zahir waaw waaw laa yu'arrifuuna al-mushtari bi aybihi mu ne wa haaza xata'un zaahir loolu moom njuumte bu feeña ko waaw mu ne wa qad nassa al-ulamaa'u ala annahu yajibu ala man 'alima dhaalika an yunkira 'ala al-baa'i' wa an yu'allima al-mushtari bihi waaw wallaahu a'lam waaw mu ne te nag boroom xam-xam yi yaxal nañu kene rahmatullahi ki nga xam ne xam na bis loo xam ne lu baaxul la lu mais lu baaxul la ci marché yi lu mais dañ koo nëbb dafa nëbbatu bu ko xamee mu ñëw ki koy jaay d'abord ah ne ko diw façon mooy li ñu wax nga wane ko ba mu leer ku ko di ko jënd gis ko wala nga bind ko fii ne am na wala kuy ñëw nga wax ko ne ko lii am na ci boroom ko jënd mu xam ne lii muy jënd bu mu ko yaakaare ne qualité bii la am waaw sama montre bii may jaay de ah aiguille bi de léeg-léeg mu xaw a rocceeku wala ñu koy ak liñ koy kii rek lee loolu wax ko waaye nga ñëw jaay ko waa ji seetul loolu mu dem xëcc rek wala muy dox affaire bu wadd ah mu ne lool non seulement kii jaay ngay laay bi ku laay ko biir waaye kii na la xamal ko ne ah marchandise moom nag daa am dara de mu ne lool la boroom xam-xam yi yaxal waaw léegi nag pour jeexal mu ne wa amma sifatu nahyi wa maratibuhu faqad qala an-nabiyyu kanta naka lañ koy defe ak martaban yi mooy xam nga ne ne fal yughayyirhu bi yadihi man ra'a minkum munkaran hadith bi fal yughayyirhu bi yadihi na ko soppeek loxoom waaw mu ne loolu bu ko manul na ko defee làmmiñam bu ko manul na ko metti ci xolam waaw loolu mooy lan mooy loxoom mooy képp koo xamante ne nii am nga possibilité soppeek loxo comme li nga xamante ne nii mooy ki jiite waaw kooku mën na soppeek loxoom wala koo xam ne këram la wala koo xam ne suusoo notal ci la <coughs> waaw kooku moo tax ñoo boroom xam-xam yi ne moo tax mu ne qaala al-Qaadi Iyaad mu ne al-Imaam an-Nawawi mu ne al-Imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullahu nee na haaza al-hadiis aslun fii sifati at-taghyiir gis nga hadiis bi cosaan la ci nan la ñuy soppee lu loo xam ne du du lu baax mu ne fa haqqul mughayyiri al mughayyiri ki nekk na ci àqu kiy soppi an yughayyirahu bi kulli wajhin amkanahu zawaluhu bihi qawlan kaana aw fi'lan nekk na ci àqu kiy soppi lu baaxul li mu soppee ko ci bépp wàll boo xam ne moom la ko mane moo xam wax la wala jëf mu ne bu boobaa fa yuksiru mu damm alaatil baatil li nga xamante ne mooy euh, instrument caaxaan yi mu daal di leen damm waaw mu daal di leen toj ndënd yeeg yooyu moom nga fëq leen quoi waaye mooy ci kaw ci kaw ci kaw nga man ko comme ki nga xam ne autorité la monsieur le préfet man nga nag mu ndënd yëpp daal di leen lakkuru waaw loolu moom <laughs> man na ko waaw wayuri ko mu daal di sopp këpp al al muskira bi nafsihi mooy mu defal ko boppam bu dee ne autorité moom man na loolu le waaw mooy mu daal di sotti njaqu gamzaay gi ñu def sàngara yi wala les fruits mooy bërigo yi sàngara yi mu daal di leen sotti boppam tu tuur leen këpp leen aw yaa mura wala mu digle comme que moom daa yor ay autorité la daa am am na service yu def lool mu digal leen man ka nga xam ne yafaluhu moo koy taxaw waaw ki nga xam ne dafa dafa sàcc mbiru jàpp nangu ko wayal ziral rasuba li mu sàcc noonu yóbbu ko këpp ko daw mu mu déterminé ba jàpp waa ji fa mu ko yóbbu di ko di ko luubale alalu euh, recycler alal yu bon ji ak lam sàcc mu ñëw foqar ci ko ci waa delloo ko ilaa ashaabiha bi si boppam moom moo ko def aw wala boog bi amri ji wala mu digle ne service sàngam jóg leen police yi wala police municipale bi wala yooyu wala police nationale bi wala yooyu dem leen ngeen nangu ko ñu dem encercler këru waa ji nangu la ko sàcc waaw daal di koy delloo waaw waaye nag yooyu yëpp nam def wa yarfuqa fi at-taghyir juhdahu bil jaahili wa bi dhil 'izzati adh-dhalim al-mukhawwif al-mukhawwaf al-mukhawwaf sharru mu ne waaye nay def nag ci teey buy soppi bu dee koo xam ne xamul comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon kaw kaw bi bi tuuroon ndox ci jàkka ji waxoon nañ ko wa bi dhil 'izza adh-dhalim waaye ki nga xam ne boroomu teraanga la nootaange la autorité la waaye daa mën a tooñ de kooku boo bu defee lu dul noonu xamal noo koy sottee mooy ci ay dal ak teey ak yooyu da koy waxee ndax boo ko ko waxee yenn wax yi moom ngay jàpp ne offense ta mën na la cee teg loo xamante ne du lu gërëmu waaw waaw kon nag lu gën a lu gën a garaaw la nga doon la taxoon nga ko doon nga ko doon tere waaw mu ne kooku it nga xam ne dañooy dañuy ragal ak mboram ndax ndax moom répression rek lay def duma waate waaw kooku nag deel xool nan nga koy defe ci ay teggin ndax inna za iz zalika ndax loolee ad'a ila qabuli qawli ci la moo gën a woote moo gën a jege moo gën a jege dina nekk loo xam ne ci lu muy nangoo waxam waaw waaw mu ne comme ni nga xam ne noonu kama yustahabbu an li nga xam ne noonu lañ sopp ki nga xam ne comme président bi nekk fi di defi xam ne ñooñu lañ gën yi nga euh, euh, nga xam ne yu mel noonu nekk am ngëneel ñooñu ak boroomu yiw ñooñu lañ gën a euh, sopp ñu def ko waaw waaye nag wa yaxlutu alal mutamadi fii xay fii xay ki nga xam ne kantaana ki nga xam ne da koo tay di wéy di continuer ci mbeewte gi mu nekk kooku moom mu daal di koy lan mu daal di taral ci moom wal musrifu ak ki nga xam ne day yàq rek yàq kese waaye idaa amina bu dee ne am na kóolute an yuksira ighladuhu munkaran ashad ashadda mimma ghayyarahu li kawnihi li kawni janibihi muhmiyan an satwati zalim waaw mu ne à condition que moom am na kóolute kene du am trace le fait que muy taral ci tooñkat boobu ah yàqkat boobu te du indi conséquence bu gën garaaw li ñuy tere waaw bu dee ne xam na ne loolu ndax bu dee yow da nga ko koy tere mu ray la mooy yow ña nga waroon a jariñ sax loolu lay def kooku dañ naan la déet bu ko def waaw waaw mu ne fa iza ghalaba bu dee da noot na ala zannihi ci njortam anna taghyirahu bi yadihi yusabbibu munkaran ashaddu minhu min qatlihi aw qatli ghayrihi bi sababi bi sababi kaffi kaffa kaffa yada voilà bu dee da nag li noot ci njortam mooy ne bu ko sottee ak loxoom waa ji day représenté ah ana moo def lii indi loo xam ne sababu leneen lu gën a ngand lu gën a tar li li nga xam ne sax moom la doon moom la soppeek loxoom ci lan comme ray ko wala ray keneen ngir représailles ne waaw damay ray doomam wala damay ray maamam wala damay ray baayam ay aywa léegi mu ne bu boobaa taffa yadahu lay téye li nga xam ne mooy loxoom waaw <laughs> ndax gis nga yi dafa am solo xam nga lii boo ko exposé ñun ci suñu dund mais xoolal situation israélo palestinienne gis nga buñ yow yow yi nga xam ne ñu yées lañu naka ñaawo ah gouvernement bu yées boobu ngi ñuy def est ce jàpp nga ne nekk na ci xitma nga jël ñaari roquette sànni ko Israël yoo xam ne ci désert bi lay dal wala seen bouclier bi daal di koy eh, capter bii tax missile yi du ak léegi ci kaw lool nga def ñoom ñu ñëw profité ci jël seen avion yi tiim bombardé Gaza yëpp presque. rey fa ay centaine de personnes est-ce que jàpp nga ne loolu dañ naan la déet parce que yow rey gi ñu nga xam ne ñoom bu ñu représenté ñi bakkan yi ci nar a rotal moo gën a féete kaw boobaa dañ naan la arrêté la munkar la ñuy def moo tax nga bëgg leen a sànni roquet roquet boobu bu ko def voilà moo tax yooyu dafa am solo Allahu akbar Allahu akbar kon nag mu ne kon kaffa yadahu waqtasara ala al-qawl bu dee ne loxoom bu ko defee waa ji représenté ci ray ko keneen ko na arrêté bu def ak loxoom mu yem nag ci wax bu dee wax gi wal qawlu bi lisaani ala al qawlu bi lisaan wal wa'd wa taxwif waaw di nekk koo xamante ne nii da koy waar waaye di ko tiital di ko wan aay yi nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala eh, day wax na kuy def yu mel nii lii wa koy dal waaye mu ne fa in xaafa bu dee dafa ragal an yusabbiba qawluhu misla daalika rajara bi qalbi bu dee na ragal na ne même lan nañam bu ko waxee mu indi lu mel noonu mooy rey ko wala indi ñu ay problème yu rëy par exemple nga ne la yow koo xam ne mooy meeru dëkk bi wala mooy moo jiite dëkk bi gox bi yow am nga benn madrasa boo xam ne yaa ngi fiy jàngale bu fi yee bi xamal nit ñi alxuraan xale yi di jàngal mag ñi buñ jàngee bu guddee ñu ñëw di leen di jàngal di leen xamal seen diine. tant ki jiite dëkk bi nga xam ne mu ngi def loo xam ne du noonu waaye boo ko waxee. nga ragal lépp sa njort ko ne non seulement da koy metti mais danaan daara ji ci boppam lay fermer dina ut ay ay ay ay ay cause yoo xam ne yu fausse la taqal la ba ne service yi war a lijjanti mbir mi ñëw daal di def benn euh, euh, benn inspection ne voilà parce que seen fii ne peut pas accueillir le public léegi ñu tëj ko ci kaw noonu wala ci ci force am mu ne léegi yow de sa daara ji tëj tëj naa ko c'est bon kenn doon ci jàngati te yow public di wax en public tere naa la ko jeex na bu xamee loolu na ko bàyyi ci lu bon li mu ne parce que moom mu ngi def li def lu baax di xamal nit ñi xale yi seen seen alquran ak yooyu seen di ko xamal seen bàyyi yi nga xam ne bu liggéeyee ba wàcc bu liggéey yooyu ak ngoon dimanche loolu noonu mu sax ci loolu bàyyi waaji fii bon yi moo gën mu tere ko ko waaji tere ko yii yëpp voilà loolu la kon nag loolu lay wax ne bu dee xam na ne sax bu ragal na ci njortam lépp ci njortam que ne waxam jooju day indi lu lu mel noonu ah nan lay def kooku nag ghayyara bi qalbi mooy na ko soppi xolam xolam nan la koy soppee mooy da koy metti waaw mu ne wa kaana fii saa kooku wa hada huwa al muraadu bil hadith insha allahu taala lii lañ jublu ci hadith bi neem soob na suñu borom tabaraka wa taala waaye bu dee moom manu koo defal boppam nag mu ne wa in wajada man yasta'inu bihi ala dhalika ista'ana ma lam yu'addi dhalika ila izhari silahin wa harb waaw mu ne bu dee nag moom manu ko wala yaakaar na ne keneen moo ko dàq def wala kooku la waa ji dina mën a déglu na dimbalikoo ci koo kële waaye à condition que mu nekk ne du indi du jural a ay fitnaay xareek xeex ak yi nga xam ne mooy ah, yoo xam ne ay ray yu ci xew ak yi nga xamante ne loolu la ay yooyu waaw léegi nag kon nag mu ne wali yarfa dhalika ila man lahu al waaw bu dee nag ñoom ay citoyen lañ am kuy def lu dul noonu ci dëkk bi ci gox bi loo xam ne du noonu ah guddi bu nekk tapage nocturne ak yooyu ak tamit di fi dajale xale yu jigéen yéeg yu góor yi ñuy caaxaan yow bul dem ne yaa koy soppil sa bopp ci ci leen bokk nekk autorité monsieur le préfet wala yooyu wala nga wóoti la police bu dëkk la bu jaar yoon mais ñun suñu réew moom xam nga ni mu demee bu dee fi yoon boo ko pour tapage nocturne li nga xamante ne mooy tapage nocturne waa mooy da ngay nii nit ñi te guddi na au delà de vingt deux heures trente wala yooyu ah gars yi police yi ñëw police yi ñëw voilà kon nag loolu noon mu ne kon na jaar ci koo kële nga xamante ne moo leen bokk yilif te mën naa doxal yoon ci kawam mu ngi noonu le léegi nag mu ngi noonu <coughs> mu ne wala aw yow tasira bu dee man lool mu daal di yem ala taghyirihi bi qalbi ci soppi ko xolam hada huwa mooy fiqhu mas'ala mi waaw mu ne wa sawaabul al ulama wal muhaqqiqin voilà <laughs> kon daal mu ngi noonu ah mu ne li gën a jub nag ci jëf gi mooy ca boroom xam-xam yi ak ñi xóotal masala bi xilaafan liman ra'a al inkaara bi tasrih bi kulli xaal wute ñi am nañ la non non yow daal day koo gis mu dul déglu noonu autorisation dee dee dee ko wax saa su ne ah di kii ma ma ak lu mën ne xew jamono ju mën ne état bu mu mën ne xaal bu mën a ne même bu dee wa in qutila wa niila minhu kada kullul ada kullul ada même bu dee ne faat nañ ko grawul ak jël ci moom ak teg ci moom ay lor yu bari mu ne déedéet lor ginu la dëgg la futeeg ñii mu ne hada axiru kalaam al qaadi ki wax lii li mooy la mooy al imaam al qaadi Iyaad rahimahullahu taala mu ne lii mooy mu ñu wax léegi nag mu def benn affaire mooy waa léegi wa daalika maful imaan loolu mooy mooy li gën a néew ci ngëm yàlla mooy daraja yi fi wax soppeek sa loxo soppeek sa làmme ak mu metti la ndax mu metti la mooy soppi euh, <coughs> am tam mooy li gën a néew nag mën a am am na nag ñeneen ñu ko toppee ñu ko tekkee leneen ne wa zalika dawul iman mooy bu dee ne nit ñi àgg nañ foo xam ne manoo soppeek sa loxo manoo soppeek sa làmme yow sa xol kese fi ne loolu mooy wane adaful iman mooy li gën a néew day wane li gën a néew que ne yàlla ak waa jamono joo jële noonu la tax <laughs> mooy dafa faible de trop ba tax kenn manu fee sax nekk di di di di weddi al ci loo xamante ne nii mooy <coughs> ci eh, loo xam ne eh, ci ñaari jëkk yi la waaw yooyu tamit am na beneen boo xam ne moom la boroom xam-xam yan imaam indi na ko waaye dañoo bëgg a jeex quoi ndax affaire baa gën a gudd mooy ne waa ji buy amul droit nag ci yu mu njort naan ñoom diw ñu ngi kër sàngam nga tëb miir bi ngir bett leen nii de loolu amoo ci droit waaye bu dee dangaa romb ci mbedd mi ñu ñu ñu yëkkati ko affaire bi ñu yokk ko ba mu tale comme son yeeg musique yeeg yooyu nga wax ak ñoom ne leen yéen lii wax sàngam waaye bu dugg di leen eh, di leen kii ba mu def ci benn kaala bu dee ne yow da ngaa jot information boo xamante ni nii moom ah mooy am na benn bandi boo xam ne kidnappé na benn waay fële di ko waaya rey wala kidnappé na benn kii ngir bëgg a def ak moom ñu fi caay caay yow nga xam ko ci saa si war a alerte autorité yi waaw waroo toog naan non parce que loolu non da war a alerte autorité yi ni mu gën a gaawee ndax loolu mooy mënuñ koo dab dabaatal. mooy yow bu ko waajib boo bàyyee naan garaawul waaye rey ko nag est-ce que dundu kooku bu faat mën nañ koo repéter repéter jëlaat waaye ji dundaat déedéet kon da ngay gën gaaw boo ko mënul defal sa bopp. bett leen fa waaja daw wala yu mel noonu wala ragal nga boo ñëwee yow mu teg la ci. nga wax ko autorité yi ne leen maison sangam rue sangam ak tel kër numéro sangam ak yooyu nangam am na fa am na ku fa kidnappé nit voilà. voilà kon loolu yu mel noonu mu ngeeg arme ak yooyu du ko xokkatal ak noonu voilà loolu nag insha allahu taala noonu lay def kon nag mu ngi noonu kon nag insha allahu taala ci kaw noonu kon mu ne kon rawahu muslim loolu gisoon nañu ko insha allahu taala ci kaw noonu hadith bi gis nga ni mu bëree njëriñ lii def al imam jazallahu an al imam an-Nawawi rahimahullahu taala bii di ñëw kon lëkkaale ma buntu bi dafa digle ku gis loolu noonu day digle lu baax ah mun na nga ko tere na ko soppi ak sa lo sa loxo boo ko manul ak sa làmmiñ boo ko manul ak sa xol mooy eh, loxo bi autorité yi comme ni ñu la waxoon wala koo xam ne fa nga kër ga nga nekk wala ñooñ sa suuf comme sa soxna def loo xam ne yàlla sar yaa ko tere nga soppi ko sa wala nga nekk sa kër benn laa jóge ne naan day muqi quoi nga ne ko kër gi kenn lu fi duhan ah. mooy kii nga jël ko bu dee am ba doo dem bien sûr man nga koo kii nga ko génn ko ci biti teg sa buntu kër voilà kooku moom tax yi boobu noonu koy def ah bu dee ne jaay daloon xoole nañ la la eh xanaa gisoo sama gabar yi après je suis chez toi je ferme ma jege bu ma la bulowee ah nga xam ne sawaay ah boo boobaa nga maslaa rek yow moom mar foo ko sa loxo sawaay mais boobu benn affaire la beneen affaire mooy. bi lisaan yii mooy boroom xam-xam bi ak ki nga xam ne xam ne ni lii baaxul comme ni ñu la waxoon li imaam ne woon rahimahullah am nañu bon yoo xam ne dafa feeñ ñëpp xam ko comme zinaaw ak yooyu naan sàngara loolu moom ñëpp ci yem borom xam-xam beeg ak yooyu ñëpp ci yem waaw loolu ki xamul sax mën na koo wax ak làmmiñam bu dee ne euh, euh, jàpp na ne mucc na ci ñu gën a grave bu dee euh, yuy tukkee ca kam koy wax yu raw li muy tere. léegi léegi bi xal bii nag mooy koo xam ne yooyu manoo ko ah lii xew moom manoo ci dara sa wax tegtowul dara dala indi ay problème yëpp te sa loxo ah nga la nekk waaw képp xam ne nag yow fii nii moo tax ne adaful iman mooy li gine ne ku amul ci ñett yi comme liñ la waxoon seetil xol ñaanal yàlla mu may la xol amoo xol yow amoo xol amoo benn sensibilité ci wàllu diine yow mooy kon xurmaatullahi yi xormaay yàlla yi yi mu ne bu kenn def xaraamal ko rëdd gaa yi di ko piétiner di ko yàq yow nga mujj ba ba mees ci te loolu moo daloon waa banu Israël comme ni nga xam ne noonu la ñu ko wax am na xadiis buy ñëw boo xam ne yeneen i waaye mooy dem ba mbon ñu mees ko. dootuñ ko tereeti même bu dee au début nañ ko benn yoon après ñuy toogal ña koy def lu bon lool mooy yow amoo xol seetil borom bi may la xol waaw